usma'u wa raa'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi ddiin walaw annahum qaaluu sami'naa wa ata'naa wasma' wanzurnaa lakaana xayran lahum wa aqwama walaakin la'anahumullaah walaakin la'anahumullaahu bikufrihim falaa yu'minuuna illaa qaliilaa sunu boroom tabaaraka wa ta'aala li wax ci laayaam ñeent fukk fi ak juróom benn mu ne mu ne nag min alladina kon waxoon na ne boroom bi mooy ki xam dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñooy seen noon yi de te doy na ci boroom bi tabaaraka wa taala ki nga xam ne moom mooy ki méngoo seeni mbir te doy na boroom bi tabaaraka wa ki nga xam ne moo leen di dimbali ñu ne nag ñooñu nag ki nga xam ne ñooy seen noon yoo yële min alladina haadu mooy ay nit lañ ñoo xamante ne nii surtout ñooy ay gaay lañ yoo xamante ne nii ci yahuud yi lañ ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooñu la sax min bii du tabidiya mooy bayaani yàlla di leeral ke ñi nga xamante ne nii haadu mooy gaay yi nga xamante ne nii ñooy yahuud yi ñooy seen noon yu mag yi nag yuharrifuuna te bokk na ci seen jikko yu ñaaw yi mooy yuharrifuuna dañuy soppi alkalima li nga xamante ne moom la borom bi kàddu gi borom bi tabaaraka wa taala wàcc ci seen téere yi am mawaadihi ca bërëb ya mu ko def ca tawraat ñu ciy xool comme nañ doon soppee li nga xam ne li jëmoon ci laayatu mi bi jëmoon ci laay boobu nga xam ne yàgg nañ koo tudd nga xam ne ki yoo xam ne dafa sangewu ba pare daal di njaaloo niñ ko war a teg te loolu mooy même loi boobu moom la ni ci alquran mu ne ñoom nag dañu koy soppi ak li nga xam ne mooy meloy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir bëgg a wax ne nit ñi noo du kii ko abul qaasim mii du moom la yonent moom la suñu tiire yi doon wax wal iyaadu billah alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu le mu ne yuharrifuuna al kalima an mawaadi'ihi dañuy soppi kàddu borom bi tabaaraka wa taala ca bërëb ya mu ko def ca tawraat wa yaquluuna ba pare ñuy wax naan sami'na waay waay dégluñu wa say naa naan sami'na dégg nañu voilà dégg nañ yow seydinaa Muhammad sa waxa waaw say naa waaye ñoo moy waaye gëmuñ ju tous quoi lii day niroog la ummu jamil doon wax Muhammadun abayna wa diinahu qalayna wa amrahu asayna na ummu jamil alayhi min alayha min allah ma yastahiq ah. mooy keroog rek mu yëree xeer bi bi tabbat ya daa wàccee mu mer ñëw fekk Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu yonente bi alei saatu salaam a ngi toog Seydina Abu Bakar ci kaaba gi mais mu ngi ñëw gisu gisul yonente bi alei saatu salaam naan Abu Bakar hé yow hé yow mii lay waxal ana sa waaji laa dégg naa ne daf maa ŋàññ mu ne ko wallaay waañ ŋàññu la dara mu ne ha xanaa moom du ma wax naan fii jiidi ha hablum min masad loolu <laughs> mu ne ah naan mu ngi ci loosam wa ab baat bu ab buum boo xam ne ci sawara lay jóge naan wa maa yudrihi maa fii jibi <laughs> maa fii jay bi <laughs> ma maa fii jii dii naan ko ta lan moo ko xamal sax moom Seydina Muhammad li nekk sama loos wayow lan ma xamee li nekk sama baat ma naan ma mu ngi gis nga naan ko gis nga féerig yi nga yor ma yor muy xeer wii bés bu booba fi fekkoon moom laay paja boppam di daw nag naan laqad alimat qurayshun léegi nag di dem <laughs> wax lool Seydina Abu Bakar naan ko Seydina Abu Bakar naan ko wallaay kii wala ngaañu la bu naan ko laqad alimat qurayshun an ibnatu sayyidiha naan quraysh xam na ne man ummu jamil mii di arwa bint harb fa sœur Abu Sufyan la woon <laughs> moo nekkoon jabaru kan abu ta abu abu daa daa wàcc léegi nag mu mer quoi <laughs> naan waa Quraysh xam nañ ne man maay doomu sangam di Harb léegi nag noonu la niru naa gaa yi li ñuy wax naan sami'na yahuud yi naan wa ñu naan wa yaquluuna ñu nga naan sami'na ñun di dégg nañ sa wax yow Seydina Muhammad ak woote gii ngay woote naan yàllaa la yónni alayka salaatu wassalaam wa asayna waaye ñoo mooy ñoo mooy gëmuñu ko waaye moy nañ ko wasma ghayra musma waaye te déglul te déggal te yal na bu la yàlla déggaloo voilà mu ngi noonu <laughs> voilà di ñaan di ñaan ci kaw yonent bi alayhi salaatu ko quoi naan ko yow moom de toute façon wasma ghayra lool loolu benn wax la boo xam ne <laughs> moo ci gën a siiw voilà ah déglul te yal na bu la yàlla déggaloo tous ah wala déglul yàlla na bu la kenn dëj bu la yàlla nangul dara ci li nga xam ne moom ngay wax ak li ngay woote yàlla na nga aussiyo yàlla na nga sooy voilà waraay na la yan neen <laughs> waraay na naan ki nga xam ne suñu ko ràngateku gi ndax xam nga saxaaba yi dañ doon wax nii naan raay naa jublu woon ci mooy xaar ñu quoi léegi nag yahuud yi ak seen naa façon <laughs> ak naafiq yi nga xam ne seeni mbokk lañ booy nante ma la saab-saab doon wax au lieu ñu bëgg koo wax bon est-ce man ngaa ñoo xaar tuuti léegi moom mooy nga nga xaar tuuti ba ñu dégg gën a dégg li ngay wax wala mooy nga nga mën a répéter yu mel noonu ñoom nag saxaaba yi dañ doon wax noon mooy xaar ñu waraay naa kantaana yéefee yahuud yi doon ci jaar doon wax raina mooy ci raona la jóge mooy ak ràngateku ki nga xam ne dafa ràngateku ñoom ñu naan cay suñu ko ràngateku wa raina cay suñu ko ràngateku kaa ngii loolu lañ doon wax ko <laughs> layyan suñu boroom ne lool nag ak jengal la bi alsinatihim goo xam ne moom lañ doon def mooy seen taxrif gi ñu nekk rek di di di di di di soppi baat yi li nga xam ne noonee lañ leen di xamee layyan bi alsinatihim di ko defee nag ak jengala goo xam ne gu nekk ci seen làmmiñ yi yoo xam ne noonu la ñuy def ngir mën a cee jame wataanan ak ak jam fi diini ci lislaam gii nga xam ne moom laa la jox ak leer gi ak sóobuwaayu yi ak tëralin wii ñu ciy jaare noon di la ci jam na annahum te ñoom de la walaw annahum bu doon ne ñoom xaalu waxoon nañu sami'na kën a dégg nañ biñ leen woowee ñu ne sami'na dégg nañ waatanaata topp nañ comme la jullit ñi wax ca jeexitalu suuratu baqara alhamdulillah ñoom de bu ñu ko waxoon wa wasma ba pare ne déglul ne yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne déglul rek te bañ ko di ñaan yàlla ci kaw naan ko déglul te yàlla bu la yàlla nangul déglul te yàlla na buñ la dégg ñu ne woon rek déglu ñu dégg mooy mu ñuy déglu ñuy mu ñuy mën a wax ak moom wanzur naa tey wax ne xaar ñu voilà contrairement raay naa moo tax it après yonent ba suñu borom dafa ne jullit ñi nañuy moytu baat boobu raay naa ndax daa kom que daa yor ce genre la <laughs> voilà daa bari poli quoi polysémie polysémie la daa bari lu muy tekki te yahuudi buñ koy wax ñoom ñu ngi ci jublu raay na naafiq yi suñu ko ràngate ko gi te moom moo day dekk xaar bi mu ne nag nañ bàyyi boobu te ñoom ñooñu sax doon ko bu doon ne ñoom dañ doon wax naan wandur naa mooy tan wanta mooy wantadir naa nga xaar ñu lool de buñ ko doon wax lool de la kaana moo nekkoon doon na nekk xayran lahum moo gënoon ci ñoom de wa aqwamata mooy li gënoon a jub walakin waaye nag li am lu li tax ñoom ñuy def lii te tamit mooy benn moo buñ mën a déformer rek ngir jam ci yonent bi alayhi ñu koy def loolu lañ doon wax naan ko assalaamu aleykum voilà buñ ñeen <laughs> yonent bi alayhi salaam au lieu ñu ne ko assalaamu aleyka <laughs> wala assalaamu aleykum ñu gaawal ko quoi ne assalaamu aleykum assalaamu aleyka abal qaasim mooy léegi foog na yonent bi alayhi salaam déggu ko waa xam nga assalaamu aleykum moom la ñuy nuyoo yal na jàmm wala borom bi nga xam ne mooy lu salaama yal na lay dotti jàmmam yeeg leeram yi léegi tey defal jàmm au lieu ñu wax loolu ñoom ñu ne assalaamu aleykum te assalaamu aleykum xam nga waxoon nañ ko fi keroog fan yële bi nga xamante ci suuratul la foog naa foofu lañ ko waxe woon ak côté yoo yële nga xamante ni sayyidatu assaamu mooy yàlla nga dee léegi nag sayyidatu Aisha radiyallahu anha dégg leen <laughs> yahuud yi <laughs> xaar naan asalaamaaleykum mu dégg leen mu ne leen aleykum saamu wa wa yow yéen yal na ci yéen la nekk dee xam nga rek femme yi loolu moom duñ bàyyi mu jàll dee wax tos ka rek lu ne yeneen tànn saa saam ne ko yaa Aïcha ne ko Aïcha yow <laughs> lan moo tax ngay waxee ni <laughs> ne ko boroom bi bëggul mooy wax joo xam ne day ñaaw daal ak lu mu ne ko muy xanaa déggul ñoom lu ñu wax. mu ne ko xanaa déggoo man li ma leen tontu man dama ne wa aleykum man xam naa li ñuy wax de te am na boo xam ne mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam gaa yi dañoo ñëw même saxaaba yi toogoon ak moom ñoom seetluwuñu woon yahuud yi niñ ko nuyoo su yahuud yi ñëw nañ ne assalaamu aleykum mais saxaaba yi dañu foogoon ne radiyallahu anhu ñoom assalaamu aleykum lañ wax léegi biñ demee la yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne gis nga mbooloo mi fi ñëwoon léegi yahuud yi fi dugg léegi mais ñoom assaamu lañ ma wax <laughs> ñu ne ko ah ñu ne leen waaw mu ne daw leen ngeen mu ne da kenn ci yéen dem woowaat leen am ku dem woowaat leen ni leen ñëw leen ñu wuyu yonent wala saa saa ñu ñëw mu ne leen leen bi ngeen ñëwee sànk lan ngeen wax assalaamu aleykum ngeen wax gaay na ko ah kon di waaw dégg ko ko waaw waaw loolu de lañ waxoon <laughs> mu ne mooy ñoom ñoom mu yu mën a déformer rek yu xarrifu na noonu nag ñu mel noonu daa fekk seen làmme yi noonu la mais seen xol yi la mel mooy mënuñoo gis njub lu dul dinañ ko dëngal loolu moo tax leer ci boppam leerul islam di déranger yahuud yi ñu ak ñi mel ni ñoom ak seen taalibe yi bëgguñu gis yu mel noonu moo tax ay muuru nii ci mbedd yeeg ak yooyu ak tamit nit koo xam dañoo gis mu mel ni yeneen kilaari saab saab meloon ak yooyu da leen di déranger day nga biddaa gaz di xotti seen xol yi kon nag mu ngi noonu suñu boroom nag ne waa ñoom de gaay bu ñëw doon wax lii ma leen wax na ko konoon te kon naan dégg nañu te yàlla da waa naa te topp nañu te déglul mooy yeneen ma saa saa déglu ñu ñu wax wanzur naa may ñu sa nopp wanzur naa te nga xaar ñu mooy nga xaar ñu booy wax ku te yonent ma saa saa noonu la doon jàngale comme ni yonent ma saa saa wax sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne moom doon woon jàngale xadiis yu sarb gi ngeen di def nii rek ñëw rek di wax noonu da ko doon wax ñetti yoon lu bari voilà pour nit ñi man di jàpp léegi mu ne nag bu doon loolu lañ wax de la kaana konoonte kon doon na nekk xayran lahum gënoon ci ñoom waqwama walaakin te dam noo doon gën a jub ci ñoom walaakin waaye boo gisee ñu mel nii lu jub gu ne ñu ba far dëngal ko ba ci mooyi sax foog ñu koy dëngal daa fekk ñoom laanahumullah borom bi tabaaraka wa ta'ala di moo leen rëbb ci lu jiitu bi kufrihim ci sababu kéeféer gi nga xam ne moom la ñu nekkee falaa yu'minuuna du ñu gëm illaa qaliila ci ñoom ñi nga xam ne ñoom la borom bi tabaaraka wa taala bind na dinañ dindee ko mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen yi nga xam ne yéen a yaa ayyuhal ladina utul kitaab yéen ñi nga xam ne yéen lañ joxoon téere bi yahuudi ak nasaraan yi rawatina yéen yi aminu waay waay maa ngi leen di woo ngeen gëm bi ma naa ci li nga xam ne moom lañ wàccee ci alquran jii wàcce ko ci suñu jaam bi alayhi salaatu wassalaam musaddiqan alquran daa ñëw di dëggal waaye yonent bii daa ñëw alayhi salaatu wassalaam di dëggal lima maakum li nga xam ne moo nekk yeen muy téere yi ngeen yor ñëwul weddi ko de waaye gëm leen ko min qabli laata an natmisa wujuha lañuy fare ay xar kanam fanaruddaha ñu daal di koy delloo ala adbaariha ca gannaawam mooy suñu yi ba ni nga xamante ne place su bëj yi ak place su bakkan yeeg yooyu niroog ndong yi voilà mu ngi noonu le lool ak koo man aw nalaanahum wala boog ñu rëbbaat leen rek ñu rëbb leen kamaakeem ni nga xam ne la an naa lañ rëbdawoon te tegoonum bugal asxaaba sabti seen maam ya ca bésub samedi ba ña nga xam ne ñoo doon rëbb bésub samedi tañ tere woon leen ko ñu ne nekk wax leen nekk leen ay golo yu kuttus wakaanata nekk na te du dañ di nekk amrullahi mburu borom bi tabaraka wa taala mafuula lu la de ay digéen bés bu leen tëkkoo ngeen deene man sama yoon newu ci ah loolu lu muy def la de inna dëgg-dëgg borom bi laa yaghfiru du jéggale ay yushraka bihi ñu koy bokkaale wa yaghfiru waaye dina jéggale maa duna daalika lu gën a néew loolu la li may yashaa'u ko soob wa man yushrik billah képp koo xam ne dafa bokkaale borom bi tabaaraka wa ta'aala kooku dina xam ne faqad de duur na te créé fi dal dinay sos isman ta def na bàkkaar azima boo xam ne bu